al-Maqdisiyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabi salaa wa lahu an Abdillahi ibni Mas'uud radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala xabasa almushrikuuna rasula allahi sala allahu alayhi wasallam an salaati alasri xatta axmarat alchamsu aw isfarrat faqaala rasulu allahi sala allahu alayhi wasallam shagaluuna an alsalaati alwusta salaati alasr mala'a allahu ajwaafahum wa qubuurahum naara aw xasha allahu ajwaafahum wa qubuurahum naara kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al maqdisiyu rahmatullahi alayhi muy wax ba léegi ci kitaab ci téere bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci jataay bii ñu génn muy kitaabu salaa buntub julli muy wax ci xadiisu juróom fukk beek juróom di cinquante-cinquième mu ne walahu ñeel na ko ba léegi mooy imaamu muslim bi mu waxoon ci xadiisu seydina ali radiyallahu anhu biñ gisoon bi ñu mujj woon gis mu ne woon wa fii lafdin li muslim nekk na ci ay kaddu yoo xam ne expression ci kaddu yoo xam kaddu goo xam ne li muslim boo demee ci saxiixu imaamu muslim alayhi nga koy fekk léegi nag moom moom lay wax ne walahu ñeel na ko moom imaamu muslim rahmatullahi alayhi ba léegi xadis boo xam ne an abdillah ibn mas'ud mu ngi ko jële ci saydina wa mawlaana abdillah di doomi mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal mu ne xabasal mushrikuuna rasulallah mu ne xabasal mushrikuun ñi nga xam ne ñoo yéefaru Quraysh yi ñu la waxoon bee weese ak seeni alliés ñi nga xam ne ñoo leen doon jàppale ci waa Ghatafaan alquran kii ki yéefiru arab yi nga xam ne bañ lislaama woon ci seen xol yi bañ ne dañuy ñëw daal di boom lislaam benn yoon fii ci Medina mooy ghazwatul xandaq boo bële mooy ghazwatul ahzab mu ne nag loolu ñoom dañoo tëj ñoom mushrikuuna yi rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an salaatil asr ci julli ji nga xam ne mooy julli saan mooy dañ koo préoccupé waaw ndax boobu dañoo nekkoon jàmmaarloo bi dafa takkar naa sa woon waa Quraysh ak seeni alliés seen ñi leen di jàppale daal di def ay vague ay ay ay ay di songu songu yu bari ba jullit ñi mënuñu woon a nekk di def leneen lu di jàmmarloo moom sinon rek du baax hatta noonu lañ mujj nekk mu tëj ko ci julli ji asar hatta ba ni nga xamante ne ni marrati shams ci la jant bi xonk cur mooy di dugg aw farrat wala mu mboq mooy commencé di dugg kay mooy tax di dugg nag fa qaala rasulullah fa qaala mu wax rasulullahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne shaghaluuna an salaati al-wusta salaati al-asr mu ne ñii de daal dina ñuy soxlaal préoccupé na ñu bay taluñu sax an salaatil wustaa ji julli julli ju diggu doomu ji salaatil asri di julli tàkkusaan mala allahu yal na borom bi tabaraka wa taala daal di feesal ajwaafahum seen biiri wa qubuurahum ak li nga xamante ne nii mooy seen seen seen bàmmeel yi naara safara seen xol yeeg seen biir yaram yeeg yépp yal na ko borom bi daal di feesal ak seen bàmmeel yi safara aw wala boog mu ne hashallahu mooy mala a rek lañu mooy yal na bi daal di feesal ajwaafahum seen biir yi wa quburahum ak li nga xamante ne nii mooy seen karkaasu yi seen seen seen seen jëmm yal na borom bi feesal ko li nga xamante ne nii wa quburahum ak li nga xamante ne nii mooy seen seen bàmmeel yi naara li nga xamante ne nii mooy safara léegi nag ñu jàll ci li nga xam ne bi ci tegu di cinquante-sixième xadis bi juróom fukkeelu xadis bi ak juróom benn kon al imam Abdul Ghani Abdillahi ibn Abbas Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala i'tamma an-nabiyyu sallallahu sallallahu alayhi wa sallam bil-'ishaa faxaraja Umar faqaala as-salaatu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam raqada an-nisaa'u was-sibyaan faxaraja wa ra'suhu yaqturu yaquulu lawlaa an ashukka alaa ummatii aw ala nnaas la amartuhum bi hadihi lsalaati bi hadihi lsaaca kon alimaam almaqdisi rahimahullah mu ne an abdillahi bni abbas mu ngi jële ci mawlaana abdullah ibni abbas di doomi al abbas ibni abdilmutalib radiyallahu anhuma annahu qaal mu ne i'tamma nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne i'tamma daa i'tamma nabi yonent bi alayhi salaatu wa salaam i'tamma nabi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa masa yéexe lool mooy i'tamma mooy dafa yéexe benn bés <coughs> li nga xamante ni as-salaat euh, bil isha mooy jullit gee daf koo yéexe fa xaraja Umar Seydina Umar radiyallahu anhu daal di génn fa qaala mu ne as-salaatu ya rasuulallah ne ko ah ndawal yàlla li julli ji julli ji raqada an-nisaa was-sibyaan ndax kat jigéen ñi tàmbali nañoo nelaw ci jàkk ji was-sibyaan ak xale yi di la xaar fa xaraja mu génn wa ra'suhu moom alayhi salaatu wassalaam ta xaalam mooy bopp ba de yaqturu mooy mooy mu ngay toq ak ndox yaqulu mu nga naan lawla an ashqa ala ummati bu ma bañoon bunul budul woon de damay bañ a teg coono samaw xeet aw ala naas wala ci nit ñi la amartuhum konoon te kon doonaan leen leen digal bi hadhihi salaa ci julli jii di julli gee hadhihi saa waxtu wii nii nga xam ne laa ko yéexee ba nii kon jamono jii waxtu wii laa leen koy digal suan nag al imam al hafiz al maqdisi Aysata radiyallahu ta'ala anha an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idhaa uqiimati as-salaatu wa hadara al-'ashaa'u fabda'uu bil-'ashaa'i wa 'an ibni Umara nahwahu wa 'an ibni Umara nahwahu <clears throat> wala nahwahu kon nag ki nga xamante ne mooy Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mu ne an Aysa mu ne wa an Aisha jël an Aishata jële nañ ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha yal na borom bi tabaaraka wa taala daal di koy gërëm an nabi muy jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam annahu qaal neena idaa uqiimati salaa bu ñu taxawalee julli wa hadara al-ashaa reer bi daal di teew fabda'u na ngeen tàmbalee bil-ashaa ci reer bi mu ne wa an ibnu Umara jële nañ ci doomi ibn ibnu doomu Umar muy Abdallah radiyallahu taala anhu wa arda jële nañ ci ñoom moom nahwahu mel ni nii wala nga ne nahwu mooy jé mooy am na xadis bu mel nii boo xam ne Ibnu Umar daal dina koy solo radiyallahu anhuma kon al imam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi muy wax xadis bi ci tegu di cinquante-huitième xadis bi ginnaaw bi ñu paree xadisu cinquante-septième bi di juróom fukkeelu xadis bi kon ak <coughs> ak juróom fukkeelu xadis ba fukk ak ñett lañu war a gis nii mu ne wali muslimin anha annaha qaalat sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul laa salaata bi hadrati ta'aam wala huwa yudaafi'uhu al-akhbathaan kon mu ne wali muslim ñeel na ki nga xam ne mooy alimaamu muslim mu jële ba léegi moom anha di jële ci sayyidatu aisha anha annaha qaalat kene neena sami'tu man di dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi julli ci ta ko ta daal di koy daal di sëlmal yaquulu mu naan laa julli amul julli bi hadrati ta'am fekk ñam dafa teew ñu taaj plat bi taaj ñam bi julli amul nawahulala wa huwa te déet waaja ngi waaji julli yudafi'uhu mu nga jañanteeg moom al axbathaani yi nga xamante ne ñooy ñaar yi yi nga xamante ne mooy dañoo nekk yoo xam ne dañ koy seexloo ko salte daal mooy yi nga xam ne mooy mbéewal wala ay xayta ki nga xam ne daa daa pressé nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla moom fii mu ne dafa dafa dafa dafa nekk koo xam ne moom dafa ñammali voilà moo xam ngir mën a dem tumbéewali wala dem def yàlla xayta kooku bu mu ñëw naan day julli julli amul fekk loolu xam mooy na defi lool ba pare daal di ñëw kon mu ne <clears throat> al imaamu Abdul Ghani rahmatullahi alayhi ci xadis bi ci tegu ji cinquante-neuvième mu xadis bi di juróom fukkeelu xadis bi ak juróom-ñeent mu ne an Abdillahi ibn Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala shahida indi rijaalun mardiyuuna wa ardaahum indi Umar radiyallahu anhum anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa ani salaati ba'da subhi hattaa tashruqa shams wa ba'da al-asri hattaa taghrub kon al-imaamu Abdul Ghani rahmatullahi alayhi muy wax ci cinquante-neuvième hadiis bi mu ne an Abdillahi ibn Abbaas mu ngi jële ci sayyidinaa wa mawlaanaa Abd abdallah di doomi abbas radiyallahu anhuma annahu qaal nee na shahida indi daal di nay seede fi man daal di may indil wax ma daal di may nettali fi man seede ci man rijaalu nay góor yoo xam ne mardiyun ñoom ñépp lañ gërëm ñoom ñépp ñoo gërëmu fi man de ñoom ñépp la ñépp gërëm ndax borom bee leen gërëm ñuy ay saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam nit ñi gërëm leen wa ardaahum indi waaye ñama ko nettali bari nañ ci saxaaba yonent alayhi salaatu wasalaam man Ibn Abbas waaye ka ma gën a gërëm ca ñoom indi fi mooy Umar mooy Seydina Umar radiyallahu taala an lañ nettali te lan lañ wax mu ne anna rasulallah ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naha ani salaati ci julli ba'da subh ginnaaw bi ñu jullee julli suba ba pare julli ko ba suba weesu yow hatta nga ñëw di julli ca gannaaw loolu da ko tere ay naafila da koo tere hatta ba kera tashruqa ash-shams ba ni jant bi di di fenke il faut jant bi génn ba pare nga door a kii waaye nag julli fajar ñu julli fajar nga nekk fa di naafile ca gannaaw lool la tere wa bandalance waaye ginnaaw julli tàkkusaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli tere na kuy julli julli naafila hatta taghrub ba na ba ni nga xamante ne nii mooy da koo tere ba ni jant bi di sowe mooy bu sowee bu boobaa man na koo def waaye fekk sowul loolu da koo tere muy wax moom alqahtani ibn abdilwahid rahmatullahi alayhi ba léegi ci kitaabu salaa mu naan abi saidin alxudriyi radi allahu taala anh an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qaal laa salaata ba'da as-subhi hatta tartafi'a ash-shams wa laa salaata ba'da al-'asri hatta taghiba ash-shams qaala al-musannif rahimahullah wa fil baabi 'an 'ali ibn abi talib wa 'abdillahi ibn ibni Mas'ud wa Abdillahi ibni Umar ibni al-Khattab wa Abdillahi ibni Amr ibni al-As wa Abi Hurayra wa Samurata ibni al-Jundub wa Salamata ibni al-Akwa' wa Zayd ibni Thabit wa Mu'adh ibni Afra wa Ka'b ibn Murra wa Abi Umaamata al-Baahili wa Amr ibn Abasa as-Sulami wa Aa'ishata ridwaanullaahi alayhim wa as-Sunaabihi wa lam rahimahullaah wa lam yasma' min an-nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam kon al-imaam al-Maqdisi Abdul Ghani rahmatullaahi alayhi muy wax ci xadis bi nga xam ne mooy juróom-benneelu fukk bi muy soixantième xadis bi mu ne an Abi Sa'iid ngi jële ci seydina abi sa'id al-xudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala an rasulillah muy jële ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne neena moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la salaata ba'da subh amul julli ginnaaw julli suba loolu amul julli hatta ba kera tartafi'u ash-shams tartafi'u ash-shams ba ni jant bi di jóge waaw génn ba jóg waaw waaw wala salaata te amul julli déet julli ba'dal asri ginnaaw julli tàkkusaan hatta taghiba shams ba ni nga xam ne ci la jant bi di fàddoo mooy di nekk loo xamante ne nii day sox voilà léegi mu ne wa fil baab loolu mooy xadis boobu mu jële ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu mu ne wa baab nekk na ci buntu bi xadis bu mel nii di wax lii ci buntu bii buntu amul julli ci naafila lay wax nag ci julli ginnaaw julli fajar après julli tàkkusaan loolu le ba jant bi di te di sowe mu ne nekk na ci buntu bii jël am nay xadis an aliyin ibn abi talib yoo xamante ne comme Seydina ali ibn abi talib di doomi abi talib ak beneen saxaaba buñ naan wa Abdillah ibn Mas'ud waaye it am na xadiis yu mel nii yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud wa Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab ak xadiis boo xam ne bu ci mel nii ci buntu bii ba léegi yooyu Abdullah lañ ko jëlee di doomi Umar ibn al-Khattab wa Abdillah ibn Amr ibn al-As am na beneen tamit ci buntu bi ba léegi am na beneen saxaaba boo xam ne solo na xadiis bu mel nii di Abdullah di doomi Amr ibn al-As ak ki nga xam ne wa Abi Hurayra ak beneen saxaaba buñ naan seydina Abu Hurayra wa samuratum wa samurata ibnil Jundub adi samura di doomi Jundub wa salamat ibnil Akwa ak beneen saxaaba bu ñu naan Salama ibnil Akwa di doomi al-Akwa wa Zayd ibn Thabit ak beneen saxaaba bu ñu naan Zayd ibn Thabit wa Mu'adh ibn Afra ak Mu'adh saxaaba bu ñu naan Mu'adh doomi Afra wa Ka'b ibn Murrah ak beneen saxaaba bu ñu naan Ka'b ibn Murrah wa Abi Umamah al-Bahili sa beneen saxaaba bu ñu naan Abu Umaama al-Baahili wa Amr ibn Abasa ak beneen saxaaba bu ñu naan Amr ibn Abasa as-Sulami rahmatullahi alayhi wa radiya anhum wa Aishata ak beneen saxaaba buy saxaabiya bu jigéen bu ñu naan ah, Aisha ñoom ñépp jëlee nañ xadiis yu mel nii ci ñoom mu ne ridwaanullahi alayhim yal na ngërëmi yàlla daal di nekk dotteeku ci seen kaw mu ne ak keneen koo xam ne nag moom du saxaabi wa sunaabihi mooy as-Sunaabihi al-Balkhi rahimahullah am na ci version yu def radiyallahu anhu waaye en général radiyallahu anhu bu ko boroom xam-xam yi waxee dañ koo jagleel saxaaba yi radiyallahu anhu ñu dul ñoom ñu naan leen rahimahullah loolu jargon la walam yasma moo tax mu leeral ne kii moom bokkul ci ñi ma lim de ñi ma lim ñëpp ay saxaaba lañ ba mu des moom mi as-Sunaabihi walam yasma te moom mii nag déggewul minan nabi yi jëlewul ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam-xam déggewul ci moom sallallahu alayhi wa sallam quelque ñu ne ko yeneen tubaab sa rob nañ ko fan yi voilà kon nag mu ngi noonu léegi nag al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid muy wax hadis bi mujj ci bunt bi nga xamante ne nii ci kitaabu salaa baabul mawaqit bunt bi nga xam ne mooy wax ci waxtuy julli yi léegi nag muy wax bi ci mujj di juróom benneelu fukk hadis bi ak benn di 61 bi mu ne an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhuma anna umara bna alxataabi radiyallahu anhu jaa yawma alxandaqi ba'dama garabat ash-shams faja'ala yasubbu kuffaara quraysh faqaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam maa kidtu usalli al-asra hattaa kaadat ash-shamsu taghrub faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wallaahi maa sallaytuhaa qaala faqumnaa ilaa buthaan فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب kon الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه mu ne an Jaabir mu ngi jële ci saxaaba bi ñu naan Jaabir ibn Abdillah di doomu Abdillah radiyallahu anhuma anna Umara ibn alxataabi kene ki ñu naan suñu sang boobale di Umar di doomi alxataab radiyallahu anhum dane jaa yawmal xandaq Seydina Jaabir mooy nettali ne Seydina Umar de radiyallahu anhu jaa dafa dikk yawmal xandaq mooy bésub xandaq mooy xareb xandaq du benn bés nag arab yi ñoom dañ naan yow mu xare ay xare di ko tuddee yow ma voilà waaye mooy bés ba nga xam ne benn bés ci bésu xare xan xandaq yi ba'dama gharabat ash-shams ginnaaw ginnaaw bi nga xam ne ci la jant bi daal di sowe fa jaala daal di dugg fa bu ko kuffaara Quraysh mu karambali dafa ñëw rek tàmbali di ŋaññi ŋaññi kuffaara Qurayshin yéeféru Quraysh yi nga xam ne ñoo fi ñëw fii doon jàmmaarloo ak ñoom di jàmmaarloo ak ñoom ak seen alliés yi ñi nga xam ne ñoom ñooy seen parandoo yi ñu ci yée ci yéeféru yi fa qaala léegi nag bi mu ñëwee di ŋaññ ci yéeféru Quraysh yi fa qaala moom Umar radiyallahu anhu mu ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw mer di leen ŋàññ ne yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa kidtu usalli al asr ne man xaj xawma sax di julli asar moo jullee gu ma asr quoi hatta kaadati shamsu taghrub ba ni nga xamante ne léegi lii nag la jant bi dugg mooy c'est trop tard façon jant bi dugg na moo tax mu mer ñëw laax di di di ŋaññ ñi nga xamante ne nii mooy ci yéefaru Quraysh yi moo tax Seydina euh, Jaabir ne dafa ñëw jaay ba'dama gharabati shams fekk jant bi dugg voilà loolu lay wax ne ko man talu taluma sax xawuma sax di julli tàkkusaan ba ni nga xam ne noonee la jant bi du dugge quoi mu ngi nii c'est trop tard fa qaala annabi yonent mi alayhi salatu wasalaam tontu ko ne wallahi wat naa ci ki nga xam ne mooy allah di suñu borom maa sallaytuha manit omar li ngay jooytu moo ma dal man mii julleeguma julli tàkkusaan gi qaala seydina jaabir nee na radiyallahu anhu fa qumna ila buthaana ñu jóg daal di jóge fi ñu newoon noonu dem ci benn pàkk bu nekk foofu soriwul fa tawadda lis salaa yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di jàpp ngir julli wa tawadda'na laha ñun sahaaba yi ñu ànd ak moom daal di jàpp tamit ngir julli radiyallahu anhum fa salla al asr ni mu def fekk na timis jot ni mu def nag waaye fa salla al asra dafa julli tàkkusaan ba pare bandamaata ba mu koy julli fekk ginnaaw ba nga xam ne gharabati shams ci la jant bi daal di sowe daal di dugg summa ginnaaw gi salla mu julli badaha ginnaawam ba mu jullee tàkkusaan ba pare ci heure timis al daal di dóora julli li nga xamante ne mooy timis